a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah almabuusi raxmatan lilaalamin waala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci sariyatu Abdullah ibn Jahsh ibn Riyab radiyallahu taala anhu wa ardaa gis nañ ne àggoon na Naxla ba ñu mujjoon daldi jël décision gis ci njëggu waa Quraysh mi ñoom Amr ibn hadrami ak Usmaan ak abd ibn abdillah ak nawfal ibn abdillah ak alxakam ibn kaysaan ñu jiite woon njëgg mi ñu daldi jël décision ginnaaw bi ñu sikki sàkkaa nan lañuy def ndax kat buñ leen bàyyee ba suba guddi gi dina ñu rëccu dugg ci alxaram te bu boobaa duñ leen mën def dara te buñ leen rayee nag ah ci weer wu tedd wi wuñu ñu ormal wi di rajab ci lañu ko defe kon akan ana naka la ñuy def ñu mujj jël décision daal di dal seen kaw ba ñu daal di ci rey Amr ibn al jël ñaari prisonnier jàpp ci ñaari prisonnier Nawfal daal di rëcc ñu jàpp Usman ak al-Hakam ibn gis nañ ne biñ ñëwee yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ne ma amartukum bi qitaalin fi shahril haram ne man digaluma leen woon ngeen xeex ci weer wu ñu ormal wii dama leen waxoon ngeen dem ba nax la fatarassad biha qurayshan wa ta'allam lana min axbaarihim li ma la waxoon mooy boo àggee foofu yow abdallah ibn jahsh ak ñi nga àndal radiyallahu anil jamii mooy nga xoolal ma saytul ma Quraysh yëddul ma leen te xamal ma ci seeni xabaar loolu laa la waxoon waaye waxuma leen woon ngeen xeex ci weer wii di rajab yonent bi alayhi salaatu wasalaam gisoon nañ ne <coughs> dafa joindroon l'acte à <coughs> euh, parole am ci ak acte bi ndax jëlul njëgg miñ indaale waaye ñaari prisonniers yi jëluñ ci dara mboon mbokk yi ci julli ñi tamit nekkoon ma madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam dal di leen réprimander daal di leen wax tamit wax ju dëgër ci loolu ñu def nga xam ne defuñ lañ leen digaloon far ñu indi rey nit indaale prisonnier ak am njëg gisoon nañu Quraysh daal di woon saisir cette occasion en or Quraysh jàpp ne lii moom mooy li nga xamante ne ni haa bu muñu rëcc ñu daal di def une campagne de jabolisation boo xam ne extraordinaire ngir wax ne voici ce qu'on de lui et lii de lañ leen doon wax ci moom ak ay compagnons ñoom lépp lu sàkkre xamuñu ci dara bëgguñu ci dara il fuul ñii ñii ñii ñii ñii ñoo joggaate li nga xam ne mooy le sacré ndax ñoom istaxallu lu shahr al-haram daldi nañuy daganal ba yi nga xam ne interdit amoon ci weer wi yépp ñu daldi koy sànni ndax safaku fiiha dam fiihi dam tuur nañ fi deret wa axadu fiihi l amwaal ñu jël fi alal wa asaru fiihi rijal ñu jàpp ci nit ñi prisonnier te lii lépp dañ koy tere ci weer comme ni ko ñépp xame ñun arab yi ah gisoon nañ ne bi mu demee noon jullit ñi nga xam ne dañu ne woon Quraysh di màkkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan ñoom dañ doon jéema a di jéem a wan waa ne déet loolu njuumte la de yéen li ngeen wax demewul noon de ñoom nekkul ne dañoo rey ñi ngeen wax ak li dañoo def yi yépp ci mois rajab déedéet waaye ci Shaaban lañu ko def euh, ngir utal leen lay waaye wane wuñ tamit luy wane ni ay jullit lañ ndax dañoo fondre woon ci maas bi ñu foog ne ñii ñoom ak ñoom a bokk bu ko defee Quraysh ne ñii moom li tax ñuy wax lii seeni lien yi nga xam ne ay mbokk lañu moo tax ñu leen di jiima défendre ci wàllu deret léegi nag waxoon nañ ne bi mbir mi demee noonu ah, Quraysh di def campagne foofu biir medinatul munawwara ala saakini ya afdalu salaatu wassalaam noonu juif yi juif yi nga xam ne ñoo doon ñoom seen camp ñoo doon al aduwul ladud ñoom c'était l'ennemi affronté nag pire que Quraysh ndax ñoom dañoo xam tëdd ci seen xam-xam léegi nag ñoom ñu feelu waa Quraysh foofu lañ yemoon imaam ibn isxaaq ba léegi ñu ngi ci riwaayé bi nga xam ne moom la solo moom seydina imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhima mu ñuy continuer kon di ñu nettali réaction juif yi mu ne wa qaalat yahuudu tufaa'ilu bi daalika ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa mu ne juif yi saisir la balle au bond ça c'est une occasion bi nga xam ne mar suñoo gént nañ man ko am porox la ngir ñu dugg leen dugg gu métti nag ñemee wax ci ñoom lu ñu neex waaye tamit attiser les tensions entre Quraysh ak ces pauvres musulmans là qui viennent troubler nos eaux douces ici à Yasrib ñoom ñu feelu kuffaaru Quraysh ni ñu ne ñuy wax nag wax yoo xam ne contre jullit ñi wax yu pessimiste di ko wax contre jullit yi ci yi nga xamante ne ni moo xew lan lañ doon wax ñu naan mooy ne di jox espoir optimiste Quraysh ci kaw julli ñi ñu naan Amr ibn al-Hadrami qatalahu Waaqid ibn Abdillah amrun amarat al-harb wal-Hadramiyu hadarat maa akfarahu ana ku leen nekk kéefër gaa yi Amr ibn al-Hadrami di Amr ibn al mi kan rey mi ñu ci sariya bi rey ñu ne qatalahu rey na ko Waaqid ibn Abdillah Waaqid ibn Abdillah de moo rey Amr ibn al ko faaru mooy juif yi di ko wax biir Medina ca kaw bu doon tey te kenn gi nu leen man affaire communication moo tax xam importance am moo tax gis nga tey niñ ci niñ ci farloo daanaka ñoo yor lépp minorité bu ndaw boo xam ne mooy dicter sa loi à majorité pourquoi parce qu'ils ont l'arme de la de la communication daanaka tele yu baax yépp ñu fexe ndar tàpp si seen d'information yi ay CNN ay yooyu yépp ay BFM TV ay yu mel noon yépp ñu daal di ciy teg seen loxo bu ko defee nag seeni affaire mooy jàll noonu la nga xam ne dangay xool rek bu nit ñuy defe campagne de diabolisation bu ñu naree duma palestinien naan ay roquette lañu sànni mu dal fii di ko wane en continu tout le temps te loolu sax il faut être naïf pour gëm dool ndax koo xamante ne nii ceebu saako ceeb bu mu lekk burumum lekk sax manu koo jële ci biti dugal ko biir dëkkam tellement ni nga ko embargo ak ni ngay saytoo frontière teg fa say militaire am say drone yu leen di surveiller say satelit yu leen di surveiller lépp ba ñoom di seen bokk gis nga ne manuñoo am lu ñu lekk manuñ fa jàll mais nga ne nag même luñu lekk manuñ koo indil seen bopp waaye quand fexe nañ ba indi fi ay bomb yoo xam ne ay roquette yoo xam ne moom lañ ñuy tiire ni hada kadibun loolu kàcc gu rëy la boo xam ne nag dañ koy wax nga gis chien yi aujourd'hui sànni nañ ñaata roquette bu ko defee loolu la leen di may ñu song ku ñu bëgg a song dammaate leen ci mu gën a gaawe taal opération militaire daanaka at yu ne wala quatre yu ne wala trois ans yu ne bande de Gaza loolu am kon noonu nag moom lañ doxal fii ñu naan amron ibn al ne Amr ibn al-Hadrami qatalahu rey na ko Waaqid ibn Amr ibn al-Hadrami mi nga xam ne ci Quraysh la bokk ki ko rey mooy Waaqid ibn Abdillah mi bokk ci jullit ñi radiyallahu anhu al-Yarbu'i léegi nag ñuy déformer tur bi ne Amrun muy Amr ibn al-Hadrami amaratil harb moom moo dundal guerre bi guerre bi nga xam ne moo war a xew nag diggante jullit ñi kuffaaru Quraysh ni nag ah Amr ibn hadrami Amr ibn hadrami ñu ne kooku amrun amaratil harb amru moom mooy ki nga xam ne moo dundal mooy ki nga xam ne moo dundal xeex bi ñu ne wa waaqit mooy amrun amara mooy tur bi la ñuy jël di ko amrun amaratil harb ñu ne wa wal hadramiyu waxuñu këlele ne eh, ah, ah, xoola amrun mooy tur bi jël Amr ibn al-Hadrami ñu ne amrun turu boobu amaratel xarba moom moo dundal li nga xam ne mooy xeex bi nar a xew wal Hadrami yu mooy kojuk Hadrami Hadrami xadaratil xarb teewal na def na waay waay waay xadarat wal Hadrami xadaratil xarbu li nga xam ne mooy xeex bi nag teew na voilà amrun amaratil xarbu mooy amr danaan amr comme point amaratil xarbu xeex ba xarb bu xeex ba takk na dund na ndax moom wal xadrami benn côté fin turam xadaratil xarbu ci moom ci moom la xeex bi nag daal di teewe lii kay xeex total mooy di di di di dañuy di soññaale waa Quraysh ci ne leen nag bu leen ñàkk fayda nag ano ah, yii nag bu ngeen bàyyee nag mu sedd nag ma xam ne yéen Quraysh nag yéen nag seen jàmbaar gi ñu leen di woowe fii ci rek ci arab yi nag doy na nag des na kon waaye lu ngeen di xaar Amrun mi ñu rey ci yéen waaye amaratil harb de du euh, xeex bi jaare na ci moom daal di juddu daal di dund Euh, alxadrami moom ba léegi moom xadaratil xarb waay su ma ne guerre bi teew na à cause grâce à alxadrami mooy côté wam ñu ne wa waaqidun juif yi naan wa waaqidu ibn abdillah waqadatil xarb ñu waaqid ibn abdillah turam moomu nañ la waaqid li muy tekki que gisoon nañ annaari daatil waquud safara si nga xam ne mu ngi bëri di tàkk di étinceler ñu ne nag waaqid ibn abdillah waqadatil harbu xeex bi jaare na ci moom comme que moo reyee noonu lii moom dajum kanam kenn du la ko fayu yéen Quraysh ñii dañ leen a mbej te fiñ leen mbeje ñépp yëg ko ñuy wax ci seen buntu kër la foofu ci nax la nga xam ne màkk la gën a jege waay waay gaa yi waaye bu leen xaar waaxit mii waqadatil harb waay xeex bi daal dinay tàkk grâce à à cause de waaxit mi ñoom loolu lañ doon wax xam nga lii Quraysh bu ko déggee juif yi di ko wax di leen di gën a jox njàmbaar ñu ne gaay wax nañ dëkk un militaire de tel décapité comme yu mel noonu xam nga wax yu mel noonu ñépp di ko wax nag nanu ça c'est une déclaration de guerre mooy ne da ngir lan ngir soññu gaa yi nag ne nag lii nag ça fait l'occasion nag noonu bi ñu bokk yéen ngeen faj ko ndax yéen lañ tooñ ah c'est une déclaration c'était comme ñu ne c'est une déclaration de guerre ndax Waaqid moom waqadatil harb ci moom la nag guerre bi takk léegi riwaaya bi ne fa ja'ala allahu dhalika alayhim la lahum buur yàlla juif yi loolu ñu doon campagne de diabolisation totale bi ñu ne woon et de bay jël tur yi di ko soppee noonu takat ñoom ñoo gën xam nga Quraysh yëg nañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam nanguwul woon mais juif yi leen ko gine yëg ñoom mi dëkk ñoom ñi dëkk ak moom Medina nag xam nañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam d'accordu ci te wax na leen wax ju ñaar wax ju dëgër te tamit jullit ñi kazaalika naka noonu wax nañ leen wax ju dëgër te d'accorduñu ci waa sariya boobu li ñu def mais faalewuñu loolu loolu dañuy fexe mooy la diplomatie du mensonge faire de telle sorte yow li nga wax ñu wax loolu contraire wala boo ñëwee bay wax lu defar kenn du ko dégg loolu duñ ko médiatiser waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu wax gaa yi juif yi yëg nañu ko bi mu wax Abdallah ibn Jahsh ak ñim àndal juif yi yëg nañu ko de ndax ñoom ñoo dëkkoon ak ñoom bu ko Quraysh yëgee kay juif yi waxu jarul ñuy wax ñoom ñu dëkk ci ajak jak ñi dëkk ak moom la ne ñu suul ko mooy yi nga xam ne moom du leen arranger dañ koy suul nekkuñ ci di wax mais jëf jële nag ñu yëkkati ko ca kaw ba ko mu neex gis ko mu naqari gis comme ni ñu ko wax woon buur yàlla nag seen lool ñu doon def fa ja'ala llahu dhalika alayhim daal di koy këpp seen kaw laa lahum deful mu favorable mu nekk loo xam ne ñoom dinañ ci jële profit waaye ay ay musiba lañ ci mujj jële ñoom juif yi muy ak pertaange ci liñ bëggoon buur yàlla defalu leen ko mu ne nag riwaaya bi ne fa lamma akthara nnaasu fi dhalika anzala allahu taala ala mu ne nag bi nga xamante ni nag nit ñi muy kuffaaru Quraysh ni ak juif yi ak noonu l'islam yi bi nga xam ne nag ci lañu ëppal nag ci mbir mi mais nekk ci rek di ñondi mooy c'est loolu moom mooy actualité bi léegi moom rek la mais jour bi jeex jour yooyu fan yooyu mais c'est le même débat amul beneen di gën a attiser rek feu bi bi affaire yi nag baree ñu ëppal ci mbir yi nag ba bare di ci wax saa su ne mu ne anzala allahu taala ala si la suñu boroom subhaanahu wa taala daal di wàccee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wàcce aaya nag boo xam ne mooy mooy leeral mbir mooy nga xam ne al qawlul fasl moo tax suñu waroom ne innahu la qawlun fasl wa maa huwa bil hazl ne gis nga alxuraan ji innahu dëgg-dëgg moom la qawlul fasl mooy wax ji nga xam ne mooy tàqali diggante caaxaan neen ak dëgg suñu boroom bu waxee jeex na gaayee ngi wax lu nekk ñii di gina pompe mbir meeka tawweeka xëcc nit si ngom suñu waroon wàcce ay aaya ci yonent bi salaatu wassalaam aaya yooyu nekk ci suuratul baqara di aaya 217 suñu boroom kon wàcce ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir yasaluunaka an alshahri alxaraami qitaalin fiih qul qitaalun fiihi kabiir wa saddun can sabiilillahi wa kufrun bihi walmasjidi alxaraami wa ixraaju ahlihi minhu akbaru cinda allah walfitnatu akbaru min alqatl wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yarudduukum an diinikum in istataacu wa man yartadid minkum an diinihi fayamut wa huwa kaafir fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum fi ddunya wal aaxira wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiihaa xaaliduun kon aaya boobu la suñu boroom wàcce ci suuratul baqara aaya 217 ngir nag daldi tranché ci mbirum est-ce que Abdullah ibn Jahsh sariyaan bi li ñu def baax naam baaxul waaye juif surtout Quraysh ñi nga xam ne ñoo tëb seen campagne de diabolisation bi mais di wax lu ne di ci profitoo di wax jullit ñu lu leen neex loolu lan la est-ce que loolu lan la ci suñu boroom wax suñu boroom ne yasaluunaka an shahril xaraami qitaalin fii ne yasaluuna ko ñu ngi lay laaj yow aleyhi salaatu wassalaam ani shahril ci weer wu ñu wormaal wii di rajab xitaalin fii ndax xeex am na fi mooy est-ce que am nañ droit xeex ndax lan lan moo tax affaire bi ci ndax Quraysh tëb nañ ne qad istahalla Muhammadun wa ashaabuhu shahr al haram ne dëgg-dëgg Muhammad alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaami radiyallahu anhum daal na ñuy daganal ci seen bopp weer wu ñu wormaal wi ba lu ci neex def wa safaku fii haddam ñu daal di fiy tuur deret ñu naan déet ñu jàpp fi ay marchandises ñu naan déet ñu daal di ciy jàpp ay prisonniers suñu borom ne nag gis nga ñoom loolu ñuy wax yasalu na ko ñu ngi lay laaj ani shahril haram ci weer wu ñu wormaal wi di rajab qitaalin fii ndax xeex am na ci suñu boroom ne qul waxal yow alayhi salaatu wasalaam tontu leen ne qitaalun fiihi kabiir xeex ci weer wi lu rëy la lu gaaw la gis nga de alxuraan ñëwul comme ni ñu ko waxe woon di mujaamalaak raayal raayal leen gannaaw comme que ñooy jullit ñi lu ñu def baax na déedéet ah non mu ne xeex ci weer wi kabiir lu rëy la non du lu ndaw ah. mooy bàkkaar la boo xam ne bu rëy la te mu màgg la xeex ci weeru rajab muy weer wi ñu wormaal weer loolu lu rëy la bàkkaar bu rëy la te lu màgg la xitaalun fii kabiir kon réglé na lan te lool moom la yonent bi alayhi salaam loolu la leen waxoon maa amartukum bi qitaalin fi shahri al man digaluma leen ngeen xeex ci weer wi moo tax suñu boroom nag ñëw ne loolu ne yow sang bi li nga wax loolu mooy ne xeex ci weer wii nii bàkkaar bu rëy la bu màgg la kabiir côté boobu leer kon mooy ne ñoom xeex bi ñu def waruñu ko woon a def ndax ci weer wi dañ koy tere léegi loolu mooy côté julli ñi nga gis ne alxaq moom xaq dëgg-dëgg la rek alxuraan moom nii la bu ñëwee suñu boroom moom du du bàyyi kenn du du du du du du loolu loolu loolu am dëgg-dëgg la te yonent mi alayhi salaatu salaam noonu la doxale bi ñëwee comme niñ ko gisee neewul na ñii daal ñooy jullit ñi ko faaru Quraysh ni yàgg nañ ñoo sonal suñu yoon new ci acca ba li ngeen def baax na félicitation déedéet duma laal li ngeen fi indi laa wax ndax digaluma leen ko kon suñu boroom ne xeex ci weer wi qitaalun qul qitaalun fiihi kabir xeex ci weer wii lu rëy la bàkkaar bu rëy la bu màgg léegi nag mu ne waaye jëlal lool nga teg deux côtés jëlal lool nga teg d'un côté après beneen côté bi nga teg li Quraysh def waaye mu ne moo tax mu ne wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ixraaju ahlihi minhu akbaru inda allah mu ne gis nga yéen jullit ñi bu dee yi ngeen def muy xeex fi warul bàkkaar bu rëy la yéen lool leer na mais compareel bàkkaar boobu ak li nga xam ne moom la kuffaaru Quraysh ñi def te mooy lii mu ne waaye wa saddun an sabilillah dox diggante nekk ci yoonu yàlla wi frenkulaay ci ne kenn du fi jaar te waa Quraysh def ko ne non seulement du ñu gëm yonent bi alayhi salaatu wasallam mais kenn amul droit gëm ko on donne possibilité à personne personne n'a le droit de le gëm amul ku ko gëm rekk ñu duma la mu ne waa ñooñu kay wasaddun xoola jëf jot man duma lekk ci ndab li waaye kenn du ci lekk wala ma ci xaaral ma jël suuf daldi ko ci xëpp mu xejam bu ko defee kenn du ko mën lekk suñu boroom nañ ne wasaddun wasaddun an sabilillah yéen waa Quraysh li nga xam ne dox diggante nit ñi ak yoonu yàlla wii di lislaam wa kufrun bihi ñu naan déet ngeen weddi lislaam boobu dox seen dig diggante nit ñi ak yonent mi alayhi salaatu ba di diaboliser nañ doon def ba mu newee Quraysh naan majnuun kaadib saaxir kaahin di ko woowe loolu dof la waxul dëgg dafa départ nit la koo xam ne njibarkat la gisaanekat la wa saddun an wa kufrun bihi ñu weddi ko tey tere nit ñi ñu ñëw wal masjidil haram ba pare dox diggante jullit ñi nga xam ne mais ñiy wéetal yàlla ñu daldi leen tere néegub yàlla ça c'est contradictoire ñiy bokkaale yàlla daal di occuper néegu yàlla bi daal di koy yor def fi seeni xërëm nu mu leen neexe guddeeg bëccëg mu ne kon wal masjidil xaram mooy wax saddun anil masjidil xaram ak dox gi ngeen dox diggante jullit ñe foofu ba ñu ngi nii kenn ñoom ñemewuñu jamono yii nii ñu doon dóor a jóge mag mais xalaatuñu dem fanaan da ngay umra waa aj mais dañ lay rey te bi ñu newee biir Makka laata ñuy gàddaay amuñ woon kenn xalaatuloon ñëw naan da julli foofu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko doon def te ba mu koy def gis nga la ko la ko ci fekk ba Abu Jahl ñëwee naan ko yow terew ma la woon nga julleeti fii beneen bi Uqbat ibn Abi Mu'ayt al-mal'un alayhi min Allah xooj ko ba nokk gi waaji arrêté Abdullah ibn Mas'ud ibn Ummi Abdin radiyallahu anhu fa doon jéem tari suuratul Rahmaan nuñ ko def ubbi lex bi duma ko ba mu ba ba mu sàngoo deret mooy dox diggante ñoom ak néegub yàlla bi mu ne ñetti mbir ngoog ñoom yu ñu def saddun an sabilillah dox diggante nit ñéeg yoonu yàlla bi di lislaam ak yonent bi alayhi salaatu wasallam ba kufrun bihi ñu weddi yoonu yàlla woowu di islam ak yonent bi alayhi salaatu wasallam wal masjidil xaraam ñu dox diggante nit ñi jullit ñi ak kaaba gi falaye déedéet quatrième wa ixraaju ahlihi ak génn gi nga xam ne moom ngeen expulsé expulsé exilé ahlihi ñi nga xam ne ñoo fi dëkk te ay jullit nekk ay jullit mais dañoo xamoon fen ñoo xam ne xamuñ lu dul seen dëkk ku ci sori loo dem commerce ngay defi Sham wala Yaman daal di ñibbisiwaat ñu daal di lay génne expulser la sa dëkk être étranger dans son propre pays nekk étranger ci li nga xamante ne mooy sa dëkk mu ne wa ixraaju ahlihi ak génn gi nga xam ne la ñu génne ñi nga xam ne ñoo dëkk ci Makka gii di jullit ñi ñu expulser depuis Habasha ba ni ngeen ñëwee Médina ni ñu expulser leen suñu boroom ne gis nga génn leen foofu minhu ci ci ci ci masjidul haram boobu akbaru indallah loolu nag gis nga seen jëf yi di ñeent yi ci gën a sayan gin cee rëy gin cee fee akbaru moo ëpp bàkkaar fopp gin a fopp indallahi fa yàlla ñoom liñ fiy nekk di woote ay principe yu noble naan waaye ñoom kañ lañ kañ lañ xam sacré sacralité euh, euh, euh, weeru rajab est-ce bi ñu doon duma jullit ñi temps ñu leen doon duma bi ñu nee Makka ñu leen doon duma du leen noon ñu ngi ci doon sóoraale kii yooyu weer yooyu naan ci aj ji lañ nekk kon nag buñ leen mbugal weeru aj Ah, weeru tamxarit lañ nekk ah buñ leen mbugal dul qinda lañ nekk ah buñ leen mbugal rajab doon nañ ci xolloo doon nañ ko ci woon xool léegi moo tax mu ne ay imaam ibn Isxaaq mu ne ay in kuntum qataltum fi ash-shahri al-haraam faqad sadduukum an al-mas an sabilillah ma'a al-kufri bi wa anil masjidil haram wa ixraajukum minhu wa antum ahlu akbaru inda allah min qatli man qataltum minhu wal fitnatu akbaru min al imaam ibn Isxaaq ci riwaay ba léegi mu ne aaya bi muy firi mu ne in kuntum yàlla day wax lii jullit ne yéen bu dee qataltum rey ngeen fi shahril haraami ci weer wu ñu wormaal mii di rajab faqat sadduukum ñoom yéeféer yi ñuy wax ñoom ñi ñii ñi ñoom abu jahl ñoom abu lahab ñuy wax fële màkk di yuuxu naan wala ñoom dañoo dañoo piétiner le sacré xamuñ ci dara ñoo ko tey ñii mooy amuñ benn respect envers les valeurs humaines di wax lu nekk ñu wax ko mais ñoom yéen bu dee lii ngeen def muy lu garaaw nag ndax wax na leen kabir lu rëy la nag mais ñoom faqat saddukum an la mais ñoom ñoo leen doon fexe ñu dugg ci l'islam ñuy fexe génn leen ci dox seen digganteel ma maal kufri bi ànd ak weddi ko wa anil masjidil haram ñu dox seen diggante kaaba ji ak jàkka ji dàq leen fi expulsé leen wa ixrajukum minhu génn leen foo antum ahlu te yéen fi ngeen dëkk akbaru lool nag ñoom ñu def moo gën garaaw foofu boo tegoon balance teg yéen seen rey balance benn côté bi nga teg ci rey gi ngeen rey na nal hadrami ci ash-shahrul haram muy rajab léegi beneen côté bi nga jël weddi yàlla dox diggante nit ñeek l'islam expulsé gi ñu leen expulsé mais yooyu yépp ah, loolu nag nga teg ko ci beneen balance loolu moo gën a garaaw loolu mooy gën a diis fopp gën garaaw que ñoom yéen ni ngeen moo tax mu teg ci alxuraan wal fitnatu akbaru min al qatl yéeféer yi nag yoboo ñu xam benn affaire ñoom kuffaaru Quraysh bi wal fitnatu akbaru min al qatl mu ne ay qad kaanu yaftinuuna al muslim an diini xatta yarudduuhu ila al kufri ba'da imaani fa dhalika akbaru 'inda allahi min al qatl thumma hum muqimuuna ala axbasi daalik wa a'zamihi ghayra taa'ibiin wala naazi'iin wa lihaadha qaala allahu ta'aala wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hattaa yarudduukum an diinikum in istataa'u mu ne gis nga gaa yi Quraysh mais ñoom wal fitnatu suñu boroom dane wal fitnatu mooy moo continuer kiim ya dane wa ixraaju li minu akbaru inda allah wal fitnatu akbaru min al qatl mais fitna gi ñu leen tegoon yéen di leen bunduxataal biir Quraysh mais di leen bunduxataal bi ci ndax gis nañ ne biñ ñëwee Medina lañ lañ def dañu doon menacer jullit ñi naan leen nag euh, bu leen jàpp bu leen foog ne rik ci ngeen dinañ leen fekk seen biir kër yi fa lañ leen di fekk fii uqri daarikum ci seen biir néeg yi lañ leen di fekk luqar ci leen daal di leen massacre mais loolu di la menacer guddee guddee ngoon ba nga génne la dëkk ba nga dem fa nga nekk ñu lay menacer en plus mu ne gis nga loolu nag ñu nekk tey fitnaal nit ñi du duma ñi ngir ñu génn ci l'islam ñoo kan euh, euh, wax la leen neexoon kan la woon ku dul mu ne gis nga yooyu ñu doon def fitna boobu ñu doon teg jullit ak baru moo gën a garaaw foofu ci yàlla minal qatli moo gën a garaaw ci ray gi ngeen xam ne moom ngeen rey Amr ibn al-Hadrami ba pare mu ne gis nga gaay yi eh, ñoom euh, en plus loolu defuñ lool rek ba pare ñu des ci li gën a bon gën a yées te parewuñu ngir tuub tuubuñu xalaatuñu moo tax suñu boroom ne gis nga non seulement génne lañ leen mais principe yañ ne woon ak bañ gañ bañoon l'islam ci lañ ne ba léegi moo tax mu ne mu teg ci moom ne walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yarudduukum an diinikum in istata'u ne gis nga te yéen jullit ñi dinaa leen xamal nag muy règle générale du Quraysh rek de mais yéeféer yépp ci yem moo tax yéeféer moom yéeféer moom l'islam du ko mas a du ko mas a ci lenn da koy déranger comme pas possible léegi nag degré de dérangement yi day gën a fort di wàññeeku selon tamit yéeféer bi mu doon fii mu ne ñi nga xam ne ñoo nekk juif ñoom l'islam ñoom la gën a déranger ñu ci des moom loolu alxuraan ne gis nga gaay yi euh, la tajidan na di nga trouver ñi nga xam ne ñoo gën am ñeewante ci jullit ñi mooy ñi nga xam ne xaalu inna nasaara mooy les chrétiens ñoo gën a am ak ak yërmande ci jullit ñi que juif yi mu mu ne li tax mooy daa am ci ñoom ay ñoo xam ne ay jaamukatu yàlla lañ am ñoo xam ne am ay prêtre ay ruhbaan ak ñoo te ñoom duñu rëy rëyu même bu dee chrétiens yi ne baaxul seenu ngëm baaxul mooy ne ñoom en général ay arrogance doo leen ci gis ñoom dañu tàmm ay tout le temps ay affaire wàcc seen bopp ay parole de sagesse mu ne ñooñu noonu noonu lañ mel moo tax ñoom ñoo gën a nooy envers jullit ñi ñoo leen gën man a supporter que mu ne waaye la taji dem na di trouver nag ñi gën a tar gën a mer gën a soxor ci jullit ñi mooy yahudi ñoom mu ne ñoom moom ñoo gën metti ci kaw julli ñi ndax loolu la moo tax ça dépend ci yow ban façon yéefér la ate bi loolu la tamit ndax l'islam kat affaire yi mooy manu leen arranger ndax seen programme yépp seen façon tëralin lépp lay bouleverser moo tax gaa les hypocrites rek ñoo fiy ñëw di leen jéem wax na l'islam mën naa mën naa mën naa bokk ak ñoom ñuy def c'est impossible loolu moom al kufru wal imaanu imaan kéefër kéefër la ngëm yàlla ngëm yàlla la bu nekk dafa am programme moo tax suñu borom ne woon Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam da ko joxoon feuille de bu gaaw waaw bi mu koy doora yónni da ko jox feuille de ba pare ne ko wala yasuddannaka anha man laa yu'minu biha wattaba'a hawaahu fatarda ne nag gis ne ginnaaw bi mu ko waxee diine ji yi nga xam ne ñooy yi ci gën a màgg yi mu war a taxaw wax ko l'islam wan ko mooy yawit jullit bi ginnaaw bi nga amee l'islam gis ni mu mel xam ko yi ñuy tere nekk fii yi ñuy digle nekk fii suñu boroom nee na la wala yasuddannaka anha gis nga yii nii ma fi tëral bu la ci kenn dévier bu fi nekk ndax way paraître pour paraître wala apparence bu baax bum tax nga fuyati nga fule li ma digle ah, ndax ngir neexoo ay nit ay yéefér kon nag walla wala yasuddanna fala yasuddannaka anha bum la ci dévier mukk man laa yu'minuha yu'minu biha koo xam ne gëmul li nga gëm ndax loolu affaire ñàkk fayda la yow bokkuñu lu ñu gëm après nga bëgg yow ma lay topp te yow doo ma topp mukk waaye garaawul waay sàngara yow dañoo tere nga toog fu ñuy naane sàngara waaye yi bëgg laa convaincre moom yéeféer bi naa naaféq bi naan la lool dara newu ci où problème yow naanoo kay où problème yow naanoo où problème suñu boroom ne wala yasuddannaka anha man laa yu'minu biha ku gëmul yow li nga gëm wala koo xam ne day wootewu moom la gëm te gëmu ko am naafiq la kooku bum la dévier bum la dévier ci loolu wa taba'a hawaahu te kooku di la wax lool toppul dara lul bakkanam ak bay bànnee xam rek la topp gars fii mu ne boo gisee ñu naan wooy pays musulman il faut libéraliser la démocratie bi ñuy wax yépp mooy sànni sànni mœurs yi ci mbal bi loolu rek la la dégradation des mœurs égale liberté ubbi leen plage yi walla gars yi di ñëw di féexlu walla di baigner waaye où est problème ñoom yooyu ndax lan ittabaa hawa waa jooju bànneexam ndax loolu dafa neex ci bakkat ñoom loolu rek a leen neex waaye où waaye baar yi lañ ubbi pourquoi ñuy ñuy tere vente pour quoi ñu koy tere lu ne pourquoi lu l'islam di tere yëpp ñu bëgg ñu daal di koy dindi tere boobu ndax la léegi yow ku mel noonu yàlla nee na ku mel noonu yow wax dëgg yàlla ak même bu dee am Muhammad lay woote moom la tudd kooku bu mu la nax bu la dévier ci la nga ne wattaba'a hawaahu mu topp ba kanam ndax boo ko defee fa tardaa boo koy topp du topp moo tax mu joxe règle générale ndax l'islam kon moom du mas a arranger ab yéefér ak nu mën a yéeféru moo tax mu ne wala yazaloon te yéen gis ngeen kuffaaru Quraysh nii malgré yii yëpp ñu leen def expulsé leen dox diggante nit ñi ak l'islam dox seen diggante kaaba gi ba pare des di wedd yonent mi alayhi salaatu ak l'islam wala yazaloon est-ce que fa lañ yem déedéet wala yazaloon te duñu deñ nag yuqaatiluunakum di xeex ak yéen di leen persécuter xatta yarudduukum fekk delluwuñ leen delloowuñ leen an diinikum ngeen génn ci seen diine mooy delloo leen ngeen jóge ci seen diine ñëw ñoom ci li ñu nekk inistata'u fekk ñu ngi koy man loolu kay suñu boroom moom ni nga xam ne alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa al-latiful xabiir ana kan moo gën a xam mbindeef yi ki leen bind wa huwa ta moom al-Latif mooy ki xam sew sew yi alxabiir mooy ki dëñ kumpa kooku kay yow mais ki bind ñëpp bind la ne lii la yow nga ne fi di déglu ay analyse politique ay ay ay ay ay xawma ay euh, ñoo xam ne nee nañ ay islamologue yoo xam ne moom lañuy ñuy woote alors que li ñenn ñi ak nifaaq la wax léegi yow lii la yàlla nee gis nga gis nga yéeféer yi ci temps yit nag bépp jamono fawqa ay ardin wa tahta ay sama suuf ñu mën a nekk ak asamaan su leen mën a tiim wala yazaaluuna te duñu deñ yuqaatiluunakum di xeex ak yéen xatta yarudduukum fekk delloowuñ leen an diinukum ngeen génn seen diini in istata'u mais nag bu ñu ko mënee mais xeex mooy dóor bomb rek ah non kuffaaru Quraysh gis nañ ne ñoom euh, Abu Jahl bi muy yónnee lettre di menacer ñoom Suraaqa ak ñooñ mais c'était une guerre mooy ci côté boobu xeex ak ñoom ba pare ne leen di leen menacer Medina gañ ne loolu du xeex ba pare daal di songu seen façon yi ñuy dunde ngir daaneel ko màbb ko te loolu moom la gaa yi taxawal moo tax nag yéeféer yi ñoom bi ñu xamee ne léegi am na dëkk yoo xam ndax manoo dem fu nekk di fa defi bomb te l'islam moom jaaral ci wàllu télévision xoolal léegi rek ni ñu yàqe suñu dëkk yi ak i télone balaa ba léegi sax léegi sax ñun ci seen ñu mooy ñañu doon ñañu doon jàngal mujj nañu mokkal léegi ñoo koy defal seen bopp ay téléfilm yoo xam ne wolof yee koy def nga xam ne lépp yëfi fujuur laat mooy affaire mbëggee la dégradation des mœurs rek lañu nekk bu ko defee muy yoo xam ne nag kër goo dem moom ngay fekk muy jàbbaa jool loolu mooy ne xam ngay temps ay marimar gaa lu ko doon yónnee Luz Clarita gaa yi la ko doon yónnee Dallas gaa yi la ko doon yónnee mais léegi en plus de yooyu gaa yi léegi ñu ngi defal seen bopp mais ñu nekk des naïfs après nag ñu taxaw xoolal dëkk ba rek suñu dëkk yi ni mel léegi viol yi moom takkarnaas yi ci dëkk bi viol yi takkarnaas yi col gi bon ci mbedd mi daana ko ku baax ku ne boo génnee ci mbedd yi siggi doo ko man siggi lu yàgg doo ko man mais loolu année quatre-vingt-dix yu soriwul yi amul woon bariwul woon ndax noonu lañu jaar temps Santa Barbara commencé yooyu lañ doon man mazel ay yooyu léegi gaa yi koy defal seen bopp kër gune moom la ñuy seetaan moo tax wala yazaaluuna du ñu deñ mukk yuqaatiluunakum di xeex ak yéen ku naïf mooy too rek jàpp ne mooy noo yàlla xeex xeex mooy mooy bomb rek ñun Sénégal gisuñu fi benn te yow da ngay kàcc sax wala da xamul rek kan moo coloniser sa maam yi kan moo leen jële foofu te ñooñ ay jullit la ñoon de gaa ñu bari ay jullit la ñoon ñu doon jëli di leen yóbbu États-Unis Amérique ci euh, euh, commerce triangulaire boobu commerce des esclaves ñu bari ay jullit lañ ci woon mooy ne yow ñooñu kan moo ko def mooy ne yow duma la sëriñ su mag si ñuy wax fii yépp seen jamono mais amuñ woon yenn liberté yi résidence surveillée lañ defoon suñ Tuubaa biir njaarim nga naan la après yow nga toog mooy ne jamono jooj looloo xewoon mais instant bii nga xam ne ñoom ndax temps yooyu ñoo yoroon mbir mi gouverneur moo fa newoon de l'AOF mais léegi amatul léegi jeex na nga foog ne dañoo dem mais ñi ñu formé ñu ñu ñuul ñi tubaab yu ñuul yi ñoo gën a pire sax tubaab yu weex ne tubaab yu weex yi minimum bàyyiloon nañ ñu bu koor gi jotee ak yooyu am ay tribunaux yoo xam ne ay tribunaux musulmans la amoon na mais léegi dañu am lépp ñu teg ko au nom de la laïcité mais yow yaa gën a lay ki la fi ne woon daa jamono jooju sa maître bi la jàngal yi yaa ko gën a lay lépp ñu teg ko ci lool moo tax wala yazaaluuna du ñu na yuqaatiluunakum di xeex ak yéen an diinikum génn leen seen diine yi moo tax xeex bi du bomb rek am na ci julli ñi ñoo xam ne ay bomb lañuy xeex ak ñoom ndax ñoom dañoo am ful ñooñu ay bomb la ñuy xeex ak ñoom na ñeneen nag ñoo xam ne mooy nooy neex yi nga xam ne ñoom ay naïf lañu suñu genre bi ñun wolof yeeg bëgg ko Afrique yu bari ñoom moom jaaral ci média yi rek nga xam ne de toute façon koo xam ne amoo loo xalaatoo information nga ciy investir suñu international yépp suñu tele yi ci ñoom lañ koy jële amul benn recul même lañuy la utiliser sa mbokki jullit nga dégg tubaab bi ñu ko woowee terroriste yow nga ñëw ne lay terroriste te saa nga am preuve te yow yàgg nga xam ne sab noon du la jox information yi baax waajee def lii est-ce que toogoon nga ne mais lii est-ce dëgg la jamais non ne des consommateurs plus que passifs ñoo gën a passif ñépp luñ ñu jox ñu naan wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yaruddukum an diinikum in istata'u moo tax guerre culturelle bi moom bañ ko déclencher yàgg na et ça donne de résultat yoo xam ne ñun ñépp ko gis moom la ñépp di jooytu rey yi dafa bari léegi gars yi dañoo ñeme sàngara si drogue bi jeunes yi fii mais kan moo def lool fan lañ ko gis film yi ngay seetaan tous les jours fii ñuy wane ay gang yuy jii mais day ñemeloo booy du ñu mujj fenn ñu dul def dara am alal ju jeex ci ñoo xam ne amuñu xëy di gis loolu suba ñu ne mais pourquoi pas tenter après nga ñëw di jooytu insécurité ci dëkk bi la dégradation des mœurs voilà léegi on ne plus ou fu ñuy teg suñu tànk mais yéena ko def wala yazaaluuna alxuraan moom waxoon na leen lu leer te suñu boroom prévenir noonu wala yazaaluuna nga gis nga kuffaaru Quraysh ni ak yéefar yi ba ilaa yawmiddin duñu de yuqaatiluunakum di xeex ak yéen hatta yarudduukum fekk ñu leen di delloo ginnaawaan diinikum ci seen diine in istata'u bu ñu ko mënee moo tax ils y mettent des milliards et milliards mooy ne chômage bi dina fi nekk on n'a pas les ñaata yoon ngay dégg ñu naan on n'a pas les moyens pour pour ñëw au bout bi mais bu desee xeex ak l'islam moom tous les moyens sont réunis mili rek tak ñu milliards yi génn te kat temps de crise la ñuy woote moo tax inistatan fekk man nañ ko lool du ci yokkat du ñu ci sonn fekk mën nañu loolu def kon ñu ne gis nga kuffaaru Quraysh bi gis nga ñoo Abu Lahab yi buñ ñu fontoo non seulement lii lañ def ak seen campagne de diabolisation biñ nekke mais du ñu deñ ñu ngi nii di leen xeex ci tous les domaines in istata'u bu ñu ko mënee <coughs> suñu boroom nag daal di mettre en garde gis nga ay nekk ferek toog naan noo ñun amuñ woon les moyens on n'était pas on n'était pas équipé on n'était pas préparé c'est pourquoi affaire bi bi mu ñëwee ñu yóbbaale ñu ñun amuñu woon choix lu ñuy def lu ñuy def télé yi foog nga am télé fan ngay seetaan yooyu la wax suñu boroom ni gis nga yooyu moom du lay de képp ku fi xullee ba sa doom fexe ngay xullee yaroo ko ci diine ba mu nekk yéeféer wala yow ci sa bopp nga nekk yéeféer te tayoo la Seydina Imran ibn Husayn doon wax radiyallahu anhu naan fii am na ñoo xam ne ay yéefér lañu te xamuñu yéen yéefér la ay naafiq total lañu te xamuñ ne naafiq lañu mooy ne nga xullee ba nekk ci loolu suñu boroom ne loolu nag moom amul lay wa man yartatid yartadid minkum an diinihi fa yamut wa huwa kaafir fa ulaa'ika habitat a'maaluhum fid dunya wal aaxira gis nga guerre bi yéeféer yi mën leen amul ay moo yooyu amu fi de lay yooyu amu waman yartadit képp nag koo xam ne dafa génn ci diineem daal di murtat ci yéen an yi génn ci diineem mooy daal di ci ne man maa nekkoon maa doon jullit bokkatu waaye parce que j'ai vu yi voilà ñun on était dans l'obscurantisme ils nous ont montré la liberté de penser de qui waaye on était dans les fers là on est dans la liberté on est mu ne képp ko def loolu ba génn nag ci diine ji ndax yooyu seen guerre par les armes et communicationnelle et culturelle ak yooyu ba tax nga topp leen nga génn ci diine ji fa yamut nga dee ci sa loolu ndax man nañ la xëcc après yàlla dimbali la nga duggaat mais mu ne képp nag ku ci génn fa yamut génn ci diina ji murtad daal di dee ci loolu wa huwa kaafir te bi muy dee mu nekk yéeféet fa ulaayika gis nga ñooñu ñépp kooku ak ñi mel noonu habitat amaluhum lu ñu mës a jëf màbb na fi dunya ci àddina gi wal aaxira ak al aaxira wa ulaayika te gis nga gaa yooyu asxaabu naari ñooy waa safar nekk jullit génn mooy yow yaay waa boo ci deewee yow ci waa safara nga bokk wa ashaabu naari ñoon ñooy waa safara hum te ñoom fiihaa ca biir safara sa xaaliduuna fa la ñuy béel fa la ñuy sax kooku moom kenn mënatul mooy ne boo réuniroon tous les prophètes tous tous les awliya tous les bons les hommes amul kenn ku mën a plaider boo leen boole woon ñoom ñépp mënuñoo plaider waajur non yéeféer bu safara moom mooy kenn mënu ko faa génne kenn coow la moom kay moo tax yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne woon ne te xam leen ne laa yadxulul janna illa nafsun muslima yëg leen ne aj ajjana moom en tout cas waxuma seen bu dee yéen paradis yi ngeen di wax walla ku dee comme chrétien caaxaankat yi li ñuy wax mel ni pape day toog fii di décréter ndax ci pape bi ko jiitu woon wala sacraliser nañ ko nekk na saint yëfi caaxaan yooyu ba gaa yi nga déggoon euh, kii journaliste yi naan euh, kan Jean-Paul II moom il kii moom moo indi crise de logement au paradis ndax ñi mu sacral ñi mu ñi mu def saint dafa bari xam nga loolu mooy yëfi yow jàpp nga ne koo xam ne mu mais na moom waajee koy décréter mais ana yàlla ci mbir yi toog daal après def ay commission ñu xool ndax miracle yi mu def doy na après ñu ne waa ji saint la kon moom mu nga àjjal non mais yooyu xam nga yëfi caaxaan la ñoo xam ne fii lañuy toog ñu leen di ciimaal ay tuumaal ay pédophile xaw ma dëgg laa mu dëgg ak ñoo xam même bu doon sax defuñu yooyu mais àjjana nit a koy décréter fii bu dee paradis yooyu ñun waxuñu yooyu suñu boroom waxul yooyu mais paradis yàlla bi moom bi ñu xam moom boobu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee xam leen ne kenn benn bakkan bu dul bakkan bu jullit du dugg àjjal loolu moom foog moo tax gars yi ay non diw nag il était un un personnage historique boo xam ne non mais wax ju loolu yéeféer la wala noonu bu dee waaw mooy mënula dugg àjjana loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax suñu borom sax ko wax ci alxuraan mujje inna alladhina kafaru min ahlil kitaab wal mushrikiina fii naari jahannama xaalidiina fiha mais abadan loolu la xaalidiina fiha mais loolu jeexu loo bëgg ñi nga xam ne ñooy yéefér yi min ahlil kitaab bokk ci les gens du livre juifs yi wala chrétiens yi wal mushrikiina ak ñi nga xam ne ay polythéistes lañ ak athées ñoo ñépp fii naari jahannama bu ñu deewee biir safar la ne xaalidiina fiha fa la nga ñëw naan ma ay diw moom non kan moo la ne lu baax li doon def fii dañ koo suul mais moo tax yàlla fay gi ko yàlla fay moo tax noowam des fi di ñu koy wax lu rafet ba léegi loolu la xoolal bandi bi doon dund ak moom est-ce que am na renom renom bu renommé bu kii boobu bu baax na amu ko moo tax kon mu ne kooku moom képp ku génn sa diine ndax gaa yi xeex xeex yii monde bi ni mel ñu lay wan naan la ici c'est dóo voilà fii mooy ajjana ji ba tax nga ne waaye nga ñëw changer li la yàlla doon nga dem julli dootoo ko def woor dootoo ko ko def tu te même tu te comme un athée léegi malgré nañ la tudde waliyu bu la neex prophète bu la neex nañ la ko tudde nga dee noonu ne yow athée nga di ko woowee bàyyi sa diine ndax ñëw nga Europe walla Occident ba ci yàlla nee na kook fa yamut mu dee ci lool kooku moom ñooñu mooy ñi nga xam ne habitat amaluhu seeni jëf màbb na yàqu na fi dunya ji àddina wal aaxira al aaxira wa ulaa'ika te alxuraan wàcc ci yasaluunaka shahril haraam qitaalin fii kon gis suñu borom leeral bi mi amul benn raayante ginnaaw fenn jullit ñi li ngeen def mooy sariya Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu li ngeen rey ci weer wi jaaduwul te lu rëy la bàkkaar la kabiru loolu moo nekk ci benn côté balance bi léegi beneen côté bi kufrun moo fa nekk muy waa Quraysh ñoo leen génne wa saddun anil mas an anil masjidil haram an sabilillah dox diggante nit ñi dugg ci lislaam ak yooyu yépp ba pare di leen xeex ñooñu liñ def moo gën a rëy akbaru inda allah moo gën a garaaw fa yàlla kon loolu la wàcc imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi ne ci riwaayam fa lamma nazala alqur'aanu bi haaza min al amr wa farraja allahu an almuslimiina maa kaanuu fiihi min alshafaq qabada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-ayr wal asirayn léegi nag bi nga xam ne mu ne bi nga xam ne nag ci la alxuraan aay bi wàcc ci yas'alunaka ani shahril haraami qitaalin fii qul qitaalun fii kabiir mu ne bi aay boo wàcce wa faraja allahu anil muslimiin buur yàlla nag daal di résoudre teggil pro résoudre problème jullit ñi mooy problème buñ newoon mooy mais prisonniers yi nekk fi en stand-by kenn laalu leen yoneen ci ma ne saar saar nee na laalu ma leen laalu mu njëg bi ndax digalu ma leen ko woon mais problème bi yemul ci ñoo rek moo tax gis nga communauté nit da nga war a xam loolu gis nga benn jullit jullit bu ne daa war a xam ne ambassadeur na pour tous les musulmans ay ba baali gars yi wax seen seen idée yu borne yi nga xam ne kono ñoom il so ñoom da ngay gis nit ñi léegi jullit ñu bari surtout suñu pays yi ba léegi ñun ay esprit borné lañ yor ay esprit yoo xam ne dañoo xat ñu daal di leen coincé fenn ndax lan loolu mooy effet colonisation bi moo des surtout ñu ñuy wax ay intellectuel ak yooyu ba léegi moo des ci ñoom ak sax ñenn ñi wax ci diine buñ deful attention ndax ñoom affaire territoire la ñuy xool nous les sénégalais nous les gambiens nous les mauritaniens nous les français ñoom noonu la ñuy xoole que l'islam du loolu mooy ne yow boo xasee nekk jullit moo xam jullitub sénégalais la nga ñëw Europe def fi ab tojaange médias yi lu ñuy wax c'est un ay sénégalais rek mu jeex non li nga doon la feeñal. c'est un musulman la ñuy wax léegi musulman suédois bi japonais bi sud-africain bi brésilien bi éthiopien bi ñoom ñépp ngi ci biir ñu laalaale ñépp ne c'est les musulmans ils sont comme ça c'est des terroristes ne pourtant sariya bi ñan ñoo ko def ñu ndaw lañu limoon nañ leen huit ak seen chef muy Abdullah ibn Jahsh ñuy neuf li ñu def noonu ci la si jël daal ne sax non yonent bi alei salam Muhammad la ak ñépp ñoom ñépp la bu ñu kenn fontoo fi ñoom ñépp la ndax la mooy ni noonu la mooy gars yi dañoo war a xam ne gis nga image boo newee ci benn mooy l'islam loolu la foo dem da ngaa war a xam ne ambassadeur ga nekk fi yor de des de des comportement yoo xam ne yu baaxul la ci dëkk bi ci monde bi yow naka la nit ñi naka la nit ñi nawe diine ji nga nekk yow ngay joxe mauvaise image ba pare bëgg ne gars yi par force dañ cee war a dugg non yow mënoo ñëw naan damay jaamu yàlla dem ci jàkka ji gaare sa oto buntu garage yu jàmbur mais bul fontoo nit ñi yow bu doon ak jullit sax nga gaare buntu garage am du yoon waxatuma laa koo xam ne du jullit ak dëkk bi yow ni fi l'islam nga ñëw di yokk xar mi karam ba pare boo jógee nga naan ces français sont des racistes ban raciste mais yaa ko def nga neen ban raciste wax nañ dëgg garage yu jàmbur du du du du du du du mais du du foo mën a gaare ay damay ñëw ngir jaamu yàlla ba pare di tooñ nit ñi yàllaa la wax lool mais boo amul loo ñëwee yow ajjuma du farate ci yow nga dem toog sa këram mais doo ñëw ajjuma da ngay julli sa pare jël sa oto gaare ko ci buntu këru monsieur Paul mi nga xam ne moom chrétien la wala athée la nga gaare ko fa ba pare dem di julli muy génne di klaxonner fu nekk. yow nit ñuy julli sax nga leen di yàqal ak xutba yeeg yooyu ba pare boo génnee di kaas naan waaye ñoom xam nañ ne àjjuma lañ àjjuma la wat ne buntu kër jàmm la mooy garage mooy ne image yooyu nit ki da war a xam ne yow religion bi nga nekk di l'islam da war a nekk ambassadeur ay pas dama koy def pour ñu les sénégalais esprit borné yooyu nga xam ne nit de dañu naan way aj ga am na bousculade yow le sénégalais moom li muy kii yal na bu ci sénégalais boobu y'a tant yal na bu ci sénégalais bokk mais léegi loolu mooy la yal na bu ci sénégalais le kon mooy yal na doon ay pakistanais si loolu yal na doon ay pakistanais ay ñeneen ñi nga xam ne ñun bokkuñu lool lay tekki alors que l'islam xamul loolu ñépp ay jullit lañ innamal mu'minuna dëgg dëgg jullit ñi ixwa ay mbokk lañ ay yal na yal na yàlla def jàmm ci suñu dëkk bii way waaw booy ñaan dëgg la nga commencé sa bopp moo tax rabbana aatina fi dunya hasana ak rabbi fir lii wali waalidayya yàlla yàlla nag ma euh, jéggal ak samay ñaari waajur walil mu'minin ak jullit ñi loolu mooy sunna loolu la alxuraan ni doxe ñaan nga commencé sa bopp mais quand même doo ko fa yemale ay yal na bu mu doon sa yal na waaye bu ci sénégalais bokk mais te ñépp lay jullit aj ga moom xam nga ne ñépp ay jullit lañu mais loolu mooy la ndax tes esprits bornés yi ñu yor nga xam ne c'est des esprits toujours colonisés l'islam xamul loolu wa ah. ay bousculade am na manaan man yal na bu ci sama yaay bokk yal na bu ci kii bokk yal na bu ci sama mbokk comme que sénégalais laa déedéet ñépp ay jullit lañu yow sax ñaan na laal ñépp voilà yal na yàlla def ñu ñi ci mucc daal yow waxal lu dee moom xas naa am yal na yàlla yërëm ku ci faat ku des yal na ko yàlla nangul ajam kiiwal ko mais lool moo gën a rafet te loolal l'islam ki mais ba sénégalais bokk ci ñu ne non nga naan ouf de soulagement bokkul ci dee yi màkka ci aj gi nga ne ouf de soulagement ay waay waay waay waay li teg woon sama kaw ndax man sama mbokk daa aji bañ ma nee bokk ci ouf de soulagement allahu akbar kooku nga xam ne kooku nga foog ne xam na dara ci diine moom kooku kooku avec cet esprit colonisé yow kooku kooku naka la lan lañ mën a taxawal fii ci fii ci kaw suuf dara moo tax gis nga euh, euh, euh, farriq tasut farriq tasut mooy farriq diviser tasut nga reñe moom lañ naan diviser pour mieux régner far rek tasaareel nga ay tasut bu ko defee nga féeti leen kaw kon loolu la moo tax affaire bi image dafa am solo léegi nag moo tax mu ne imaam Ibn Ishaq ne bii suñu boroom nag wàccee alxuraan wàccee saay bi wa farraja Allahu anil muslimiina waxul an euh, te yàlla teggil problème sariya bi de ñoom Abdullah ibn Jahsh ak ñoom Sa'd ibn Abi Waqqaas ak ñoom déedéet radiyallahu anhu déedéet déedéet waxul muslimiina jullit ñépp ndax ñoom ñépp la ci kuffaar yi boole ne ñoo ko def maa kaanu alayhi min ash-shafaq ci liñ newoon ci tiit ak problème bi nga xam ne moom lañ nekk xam ne lii nii waruñ ko woon a def ak campagne de diabolisation bu nga xam ne moom la Quraysh ak yahuud yi daal di taxawe bi yàlla wàccee lii léegi leeral lépp ni li ñu def du noonu waaye Quraysh li mu def moo multi graw moo ëpp gina graw fopp te ci lañ dëkk ba léegi léegi nag yeneen ci ma saar saar ne kon jeex qabada rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-ira wal asirayn léegi yonent mi alayhi salaatu salaam ne alxuraan décidé na suñu waroon wax na jeex léegi kon yéen njëgg ngi leen fi indi léegi dañ koy jël wal asiray ni ñaari prisonniers yi dañ leen di jàpp ndax suñu borom nee na ñun xam nañ ne def ngeen lu noonu mais yàlla nee na ñoom liñ def a gën a garaaw kon nag ah Quraysh nag xam ne ndax Quraysh liñ doon dof dof yépp xam nañ ne bu alxuraan waxee jeex na ñoom ñoo ko gën a xam nañ ne bu yonent mi alayhi salaatu salaam waxee jeex na bu alxuraan waxee jeex na biñ xamee lool nag wa ba'athat Quraysh fi fidaa'i Usmaan ibn al-Hakam al Abdillah wal Hakam ibn Kaysaan comme que ñoo ñoo doon ñaari prisonniers yi Quraysh daal di daal ah, xam ne nag ah kon tag Seydina Muhammad jël na prisonniers yi te jël na kii ndax alxuraan loolu la en tout cas ci bit ci ci foofu loolu la wax pour war bu ngeen leen téye dara newu ci ndax ñoom li ñu def a gën a garab léegi nag ñu daal di yónnee joxe ngir jëndi gaaye jëli gaaye joxe rançon bi nga xam ne mooy jox liberté gaa yi jàpp ci ñoom ngir ci kan Usmaan ibn Abdillah ak al-Hakam ibn Kaysan radiyallahu ta'ala anil Hakam bi ñu agsee fa qaala rasulullah yonent mi alayhi salaatu nag ne leen laa nufdikumuhuma hatta yaqdama saahibaana yaani Sa'd ibn Abi Waqqaas wa Utba ibn Ghazwaan fa inna naxshaakum alayhima fa in taqtuluhuma naqtul saahibaykum léegi Quraysh yónnee ne kon léegi ñun indi nañu rançon ngir ngeen jox ñu suñu ñaari prisonniers yi ngeen jàpp ñu ñu yónni ñëw yonent mi alayhi salaatu wassalaam duñu nangu li ngeen di benn rançon lañ dul jël lu dul suñu ñaari gaay yi suñu ñaari àndandoo yi ñëwul muy kat xam nga waxoon nañ la sariya bi bi muy dem dañu ñëw ba bërëb buñ naan Buhraan biñ àggee Buhraan ci la géléemu Sa'd na Abi Waqqaas ak Utba ibn Ghazwaan ibn Jaabir al-Maazini radiyallahu anhu daal comme que ñoo ko doon awante ñu daal di dem di ko wëri moo tax ñoo sariya bi bi àgg ñoom àgguñ nax la ndax dañoo wëri woon affaire bi seen gëléem gi ñëli dem boo fàttale ko léegi nag sariya bi biñ defee loolu daal di rey Amr ibn al-Hadrami jàpp ñi ñu jàpp prisonnier ak njëgg mi ñibbisi ñële ñëwuñu léegi nag Quraysh entre-temps bi affaire yi léegi wax lañuy ñuy def jouer ci affaire yi wax lu leen neex ba alxuraan wàcc nag ñu xam ne mbir yi ah c'est fini ñu ñëw nekkoon kon dañuy indi rançon yonent mi alayhi salaatu salaam ne ñun du ñu jël seen rançon du ñu nangu dara fekk fekk suñu ñaar ñooñu ñibbisi woon ndax c'est possible que yéen da ngeen leen a jàpp c'est possible que ne yéen leen jàpp après ba bare bëgg ngeen ñu delloo leen ñii bu ngeen rey leen. ñu ne déedéet yonent mi alayhi salaatu leen déedéet ñun duñu nangu. la nuf diikumuuha du ñu nangu seen rançon yi après ñu libéré leen yàq dama saahibaana fekk suñu ñaari gaay yi Sa'd ibn Abi Waqqaas ak Utba fekk ñëwuñu bu yoboo ngeen toog xaar buñ ñëwee ngeen joxe rançon ñu bàyyi leen seeni gaay bu ñu ñëwul nag duñ leen jox ndax lan ndax fa inna ndax man rasulillah man yonent bi alayhi salaatu salaam ak jullit ñi naxshaakum alayhima dañuy ragal que yéene leen jàpp ah, fa in taqtuluhuma yëg leen ne nag gis nga fekk ñëwaatu ba pare ñu ñu fii ñu nekk ñu dégg ne rey ngeen leen saaxi saaxibaykum dañuy rey seen deux gaay yi ñu taxaw place su ñaar ñi ngeen rey ci ñun nee na loolu la leen yonent mi alayhi salaatu salaam wax ñi Quraysh yónni léegi fa qadima Sa'dun wa Utba après Saad daal di ñëw Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ginnaaw gi ñu agsi ñëw ñoom dañu yéex a ñëw xam naa seen gëléem gi moom sonaloon na ak gëléem gu dugg ci àll di daw désert bon kooku doo ko gaaw a jot léegi ñoom ñu ñibbisi entre temps ñu ñibbisi bi waa Quraysh yónnee ñu biñ ñëwee nag yonent ma lay xam ne kon ñii mucc nañu fa afdaahuma mu ne leen acca indi leen seen rançon te ngeen jël seen ñaari gaay ngeen dem seen yoon Quraysh daal di joxe lool waaye est-ce que ñoom ñépp a dem mooy ñaar lañu abd euh, euh, al ibn Kaysan ak Usman ibn Abdillah léegi est-ce que ñoom ñépp a dem mu ne déedéet fa amma al-Hakam ibn Kaysan fa aslama fa xasuna islaama islaamu kantaa kenn ki al ibn Kaysan moom dafa mujj des fa gars yi dañu ñëw di ko jël rançon après moom moom li mu gis entre temps ndax moo tax l'islam prisonnier yi duñ ne woon jël rek yóbbu leen ci àll bi Cap Manuel ay fële wala nga xam ne duñ am fenn Tambacounda wala ci île yi comme ça duñu am benn lien ak gars yi déedéet ak nit ñi ndax loolu dafa bokk ci programme de réinsertion ak fexe ba gars yi comme que yéeféer lañu image bu bon lañ am ci l'islam ñoom l'islam ay préjugés rek lañ ci am même bu dee ñoo ngi woon Makka fexewuñ ci woon xam dara il le faisait ñoo ko doon tay bañ cee xam dara léegi nag comme nga jàpp nañ leen ñu bàyyi leen ci biir société bi di leen surveiller nag takk leen moo tax ci jàkka ji moo tax ba ñuy gis rôle jàkka jàkka prison la en même temps moo tax yonent mi alayhi takkoon fa kan. ki nga xamante ni mooy sayyidu yamaama di sangu waa di ibn uthal umaama ibn uf uthal di sayyidu waa bani xanifa moom noonu lañ ko defoon takk ko foofu prisonnier comme niñ ko woon ci la jaare ki la commencé tuub ndax bi mu gisee société ak ni ñuy def bu julli jotee ñépp yeneen ci maanaam saab di leen jiiteeg yooyu ak gars yi ñuy organisation ba yooyu ñu xam ne lii mooy dëgg ñu mujj tuub al Kaysaan moom dafa mujj tuub mu ne fa xasuna islaam mu daal rafetal islaamam daldi rafet moom al-Hakam ibn Kaysaan radiyallahu taala anhu wa arda kon moom mooy kan. kon looloo yoon turam mu ngi tuddoon alxakam ibn kaysaan mawla hisham ibn al-mughira al-makhzumi waalidi alxakam ah, la tuddoon di doomu ku ñuy wax kaysaan nekkoon loolu junjoon nañu ko mawla hisham ibn al Eh, ki nga xam ne moo doon njaati géem gi ko libéré woon moo doon eh, bàyyi Abu Jahlin di Hisham ibn mughira wax naa la nag jamono yii jamono yii ñu ko doon jàpp l'islam bi muy ñëw bàyyi Abu Jahlin dundul muy Hisham ibn al-Mughira ndax Abu Jahlin Amr ibn Hisham la tudd Amr ibn Hisham ibn al ñu ko doon woowe Abul Hakam ibn Hisham ibn al l'islam ñëw yonente mi alayhi salaatu salaam di ko woowe Abu Jahl ibn Hisham ibn al moo tax loolu moo gën a siiw sax léegi le père de l'ignorance baayam nag moo nekkoon njaatigéey al-Hakam ibn Kaysaan mi al moom di bàyyi Abu Jahl bokkoon ci koju Bani Makhzum Ah, gis nañ alxakam ibn kaysaan moom ci sariya mu abdullah ibn jahsh ci lañ ko jàppe prisonnier daal di koy ah, indi ci yonent mi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bi ñu rey amr ibn al hadrami ci premier année bi ci mois rajab te yonent mi alayhi salaatu wasalaam nee na leen man digaluma leen woon ngeen xeex mais ñu def ko prisonnier indaale ko foofu nag bi nga xamante ne nii ci la kiiwe fa la tuube comme nii fa la tuub gaa yi ñëw di joxe rançon moom mu tuub alxakam ibn Kaysaan Usmaan Abdullah moom dafa dellu Makka keneen ki ñu jàppoon ak moom dal di fay dee kaafiran wal iyaadu billah daal di fay dee yéefér moom nii suñu borom dimbali ko mu mujj dugg ci lislaam di alxakam ibn Kaysaan mawla Hisham ibn al di bàyyi Abu Jahl ibn Ah. moom imaam eh, eh, al-Hakam ibn Kaysaan imaam al dafa solo ci sanad boo xam ne bu da'if la rahmatullah aley boo demee loolu ci al-Maghaazi mu ne mu jële ci almiqdaad ibn amr di almiqdaad ibn aswad mooy loolu gisoon nañu tarjama moom dañ koy woowe ñaar we baayam moo tuddoon almiqdaad di doomi amr waaye comme ki nga xam ne moo ko yoroon nekkoon am na ci yenn yi comme nañ ko waxe woon que nañ ki ko jëndoon wala ki nga xam ne woon woon jaati génn di al aswad mi nga xam ne ci kilifaay quraysh ya bokkoon moo taxoon ñu ko doon wax almiqdaad ibn al aswad mais baayam amr la tuddoon mu jële ci moom mu ne ana alladhi asartu al fa araada Umaru qatla fa aslama inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kon imaam al-Waaqidi soloo ci sanad bu wérul boobu ci al-Miqdaad ibn Amr radiyallahu anhu mu ne man de maa jàppoon prisonnier ki nga xam ne mooy al dangay gis ne bu dee imaam ibn Isxaaq ñi mu cité woon euh, sariya bu Abdullah ibn Jahsh bi jàpp ñii boolewu ci woon al-Miqdaad ibn Amr boolewu ko woon ci ñooñu mais de toute façon nuñ ci man di dem mooy ne riwaaye bi wérul bu imaam al-Waaqidi rahmatullah mu ne kon mu ne man maay ki nga xam ne man al-Miqdaad maa jàppoon prisonnier al-Hakam ibn Kaysaan bi ma ko jàppee nag ñu indi ko Seydina Omar bëgg koo rey comme que da mooy moom amul woon mu jaamala ay rag ay ay neexal ak gaa yi moom yéeféer yi benn affaire la comme que gaa yi gis nga bu hatta ya'lam Allah gaa yi nañ leen rey ba yàlla xam ne ñun suñu amuñu suñu xol benn neexoo akub yéeféer pas ba yéeféer yi xamaa comme niñ ko waxe woon ay jamono du du waxul lool ba yéeféer yi non ba yàlla xam ndax yéeféer yi sax ñoom seen yoon newu ci luñ mën di xool mais yàlla mi nga xam ne ak gisam xolu nit ñi looloo compte ba yàlla xam ne ñun amuñu benn benn mudaahana ay nekk ay ay ay nooy ci kanamu yéeféer yi kon mu ne Omar bëgg koo rey fa aslama inda rasulillah mu daal di tuub ca yonent bi aleyhi salaatu wassalaam foofu la ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag euh, di alxakam ibn Kaysaan moo takkoon sëru Seydina Usmaan ibn Affaan di Amina bint Affan di Amina la tuddoon di doomi Affan di sëru Seydina euh, Usmaan ibn Affan moom mii moo nekkoon boroom këram euh, moom nag Al-Hakam Kaysaan dafa newoon koo xam ne euh, ku doon def xijaama la xijaama mooy ni ñuy génnee deret ci nit ki bu dee nit ki dafa am yenn deret yi nga xam ne baaxul ni ñuy def ay façon faj la woon yu ñu doon def ba léegi dañ koy def am nañu ko man ba léegi yonent mi alayhi salaatu salaam def na ko daal di jox waa ji am lu mu ko jox comme ni ñëwee ci xadiisu Seydina Abdullah ibn Abbas di génne deret yi nga xam ne ju baaxul la wala ju ëpp la yu mel noonu ay technique la yu ñuy def moom mi ku ko manoon la xajjaam la woon da ko doon def moom nag Seydina Al-Hakam ibn Kaysaan mu ngi génn àddina Bi'ru Ma'una Bi'ru Ma'una gis nañ ko fi gisati ko fi gisati ko fi euh, euh, gis nañ fi saxaaba yi def suñu seen tarjama bari na ñu ci gis ñoo xam ne ñoom fa lañ génne àddina mooy bi euh, mulaa'ibul asinna tuddoon nañ ko ci tarjama bu mujj biñ def bi ñu naan gaa waa moom sincère woon na bi sincère woon na bi mu naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam man dugguma ci l'islam bi ñu ma proposé mais nag euh, dama bëgg nga yónni sa gaa yi nag ci ndax foofu yaakaar naa boo leen fa yónnee dinañu kii dinañu gëm foofu noonu bañ demee moom mii foofu lañ ko rayoon ak nijaayu Seydina Anas bi di Haram ibn lañ ko ray woon radiyallahu anhu moom mii it Bi'r Ma'una foofu fa lañu ko rayee fa lañ gise woon tamit kan am na kuñ gisoon muy Amir ibn Fuhayra foofu lañu ko reye woon ba nga xam ne kàccoor bu mag bi ba mu ko reyee ba pare ne gaa yi kii ci ñi ma rey nii kan moo ciy diw ma la ke kee tëdd na la kee dee juge fait ci saa mooy kat mu ne ko diw la mu ne ko man gis naa ñu koy yëkkati am mu yëkkati ku ba ci kaw daal di wàccaat mooy euh, di ab Tufayl mu bon moo ma ne moom di alxakamu ibn kaysaan ci biiru mauna te xam nga biiru mauna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi mu fa yónni woon alqurra mooy ñi nga xam ni jàngkatu alxuraan yu mag yi ci saxaaba yi radiyallahu xam alxuraan di ko jàng di toppatoo lool nga xam ne seen ñoom seen activité leen la woon bu xëyee dañuy liggéey dugg ci àll bi di taxani bu ñu jaay lu ñu am ci lañuy ñuy nekk après tamit di ci taal ci loolu bu guddee ñuy jàng alxuraan ñooñu ñu baax min xiyaari saxaaba alxakamu ibn Kaysaan mi nga xam ne kat ca kuffaaru Quraysh ñi dañ koo jàppoon prisonnier mu fexe ba bopp ci ñooñu nga xam ne ñoo gën ci saxaaba yi radiyallahu anhum ba ni ñu koy faate foofale ci Bi'ru Ma'una radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'wa imaam ibn Isxaaq mu ne pour jeexal affaire bi mu ne fa lamma tajalla mooy riwaay bi ñu ñëwoon mu ne kon ñu ngi yemoon fan fa amal xakam mooy mi ñu doon joxe rançon ngir ñu seen yéeféeru Quraysh mu fa amma al-Hakam ibn fa aslama fa xasuna islaamu kanta al-Hakam ibn mu daldi di tuub ah lislaamam daal rafet wa aqaama inda rasulillah hatta qutila yawma Bi'r Ma'una shahiidan mu daldi di des ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba ni nga xamante ne nii ci lañ koy faate Euh, fële ci Bi'r Ma'una shahidan mu nekk ki nga xam ne martyr la ñu rey ko foofu comme ni ñu ko waxe léegi te gisa ko léegi ci tarjuma léegi ki ci des nag mu ne wa amma Usmaan ibn Abdillah fa laxiqa bi Makka fa maata biha kaafiran kantaan ak keneen ki di Usmaan ibn Abdillah moom mu ànd ak ñi ko jël si mu dellu Makka fala dee nekk kaafir yéefér wal iyaazu billah imaam ibn Isxaaq di continuer ba léegi ci riwaaya mu ne fa lamma tajalla an Abdillahi ibn Jahshin wa asxaabihi maa kaanu fii xiina nazala alqur'aan tami'u fi l ajri fa qaaluu ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam anatma'u an takuna lana ghazwatun nu'ta fiha ajra almujahidin fa anzala allahu fihim inna alladina aamanu walladina haajaruu wa jaahaduu fi sabili illahi ulaika yarjuuna raxmata allah wa ula wallahu gafuurun raxiim mu ne moom imaam ibn Isxaaq fa lamma tajalla bi nga xamante ne nag ci la leere eh, Abdallah an fam ba mu wuññeekoo daal di dee an Abdullah ibn ya Abdullah ibn Jahsh mi nekkoon amiru sariya bi jiite woon armée boobu wa asxaabi yi ak ñi mu àndaloon maakaanu fii liñ newoon ci seen kaw ci lënt lënt lënt deñ ñu mel ni nag ñu beesaat ñu judduwaat ndax ŋàññ yañ leen doon ŋàññ yëpp alxuraan dindi na ko ci aaya yi wàcc noonu xiina nazala ba aaya yooyu wam wàcc alxuraan alxuraan di aaya yooyu di yasalunaka ani sharil xaraami qitaalin fii mu ne tami'u fil ajri ci lañu gën xemmeel nag ci yàlla gin leen yokk fay nag ginnaaw bi mu leen bi nga xam ne man nañu garder nañ prisonniers yi mooy kon ak ñooñu léegi nag ñu daal di ci yàlla fay leen fa qaalu ñu ne yaa rasulallah ñu ne yow ndaw yàlla li alayhi salaatu wasalaam an atma'u an takuna lana ghazwatun nu'ta fiha ajral mujahidin ndax ñun man nañu xemmeem mbir mi yàlla defal ñu ko an la naa ghazwa mu nekk loo xamante ni ab xare lay doon nu'ta fiha ajral mujahidin ci lool ñu def ñu daal di ñu joxe payuk ñi nga xam ne ñoo xare ci yoonu yàlla mooy liñ defi woon noonu noonu sariya boobu ndax dinañ ci am loolu ndax mën nañoo yaakaar am xemmem gu mag ku loolu nekk xare boo xam ne dinañ ñu ci jox payub ñi nga xam ne ñooy ñiy jihaad ci yoonu yàlla suñu boroom su yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu boroom wàcc ci moom xam ne loolu yàlla daal di koy soppi defal leen ko ñu am darajaay martyr ci loolu ak li nga xam ne ñooy xeexi ci yoonu yàlla suñu boroom wàcce inna alladina amanu inna dëgg-dëgg alladina amanu gaa yi nga xam ne ñoo gëm walladina haajaru mooy aay bi topp juste ci yasalunaka an ash haram qitaalin fii moo ci tegu bi mu ne ulaayika wa ulaayika asxaabu naarum fiyaa xaalidun mu ne innal ladina amanu dëgg-dëgg ñi nga xam ne amanu ñoo gëm buur yàlla gëm yonente bi alayhi salaatu wasalaam walladina haajaru gëm ko wa jaahadu ñu daal di kër-këri daal di jihaad xeex ci yoonu yàlla comme ni ko sariya biy defe ulaayika dëgg-dëgg ñooñoo ñoo ñële joxoñ leen bu sori ndax daraja yu kawe yi ñu occupé waaw akbar yar juuna ñooñu de ñoom ñooy yaakaar rahmatallah yërmande yàlla wallahu tëboor yàlla gafuurun mooy aji yërëmaakoon aji jéggalaakoon rahimun aji yërëmaakoon loolu la suñu boroom daal di wàcce ngir sariya boobu moo tax ma ne woon ca jotaay bee weesu malgré gis nga début bi ni mu méttee ci ñoom ginnaaw gi suñu boroom tempéré na mbir mi defal leen ko mujj soppil leen ko lu baax léegi nag mu dese ñu lan jeexal nañu sariya bu abdullah ibn jahsh bi amoon ci rajab ah, mu des la taxrib bi imaam ibn isxaaq léegi moom lañ gisoon riwaayam moom lii nii wax jii moom moo ko waxal boppam mu ne déedéet wal xadiisu fii daalika imaam Ibn Isxaaq ne xadiis bii nag ma leen wax nii di ngeen dégg ci sariya béppi ñaata ñaata jotaay ñaar wala ñett mu ne gis nga xadiis boobu yëpp ngeen fi dégg bi ngeen déggee déppi ñu naan yonent bi alayhi salaatu salaam daal di yónni Abdallah ibn Jahsh fii thamaniyati rahdin ñu nekk huit ak moom mu ne xadiis boobu te mu jeex nii. ci aaya yii ñu tudd inna alladina amanu walladina haajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wa ulaika wallahu ghafurur rahim mu ne hadis boobu an az-Zuhri maa ngi ko jële ci imam az-Zuhri nekkoon sëriñam rahmatullah alayhi wa Yazid ibn Ruman ak Yazid ibn Ruman ci lañ la ci lañ jële hadis an Urwa ñoom ñu jële ko ci kan Urwa ibn Zubayr di Seydina Urwa di doomi az-Zubayr ibn al-Awwam xawaari rasulillah sallallahu alayhi wa wa radiyallahu ta'ala anil jami' waaye naka noonu imaam ibn Sa'd kon solo na loolu nee na loolu mooy riwaayam ne da ngay gis riwaayam lan la mursal mooy ci kan la yam Urwa ibn Zubayr mooy riwaaya bi euh, ci Urwa la yem mooy mursal mursal mooy lan saaqitu min moo loo xam ne saxaaba bi dañ koo teggi gisuñu ko taabi'i bi moo nettali loo xam ne jamono yonent mi alayhi salaatu wassalaam te tuddul saxaaba bi nga xam ne ci moom la ko jële eh, kon loolu mooy riwaaye bi léegi moom rekk ko ko solo imaam Ibn Sa'd déedéet imaam at-Tabaraani tamit daal dina koy solo comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al-Hafiz Hajar daal di ci al fi tamyiz saxaaba radiyallahu anhu wa anil jami' imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne foofu ci al-Isaaba rahmatullahi mu ne imaam at-Tabarani soloon bi bi isnaadin muttasil ci sanad boo xam ne bu jokkaloo la kanta imaam al-Haythami ci al-Majma' di Majma'u Zawaa'id rahmatullahi mu ne inna at-Tabaraniya rawaaha bi isnaadin waahid wa huwa isnaadun hasan imaam al-Haythami ci Majma'u az-Zawaa'id rahmatullah alayhi mu ne inna at-Tabarani imaam at-Tabarani rahimahullah soloo na ko xadiis bii bi isnaadin ci sanad boo xam ne xasanin sanad la boo xam ne bu xasan la bu valide la kon gis nañ loolu kanta imaam al euh, imaam ibn kathir rahmatullah alayhi ci al bidaaya wa nihaaya ginnaaw moom bi mu cité li imaam ibn Ishaq riwaaye imaam ibn Ishaq la indi li imaam ibn Ishaq ne ci az-Zuhri la ko jële imaam az-Zuhri ak Yazid ibn Ruman ñu jële ko ci ibn Zubayr rahmatullahi ala al-jami' mu ne wa hakadha moom imaam ibn Kathir al-Hafiz ibn Kathir rahmatullahi alayhi mu ne zakara Muusaa ibn Uqba fii Maghaazi an az-Zuhri mu ne naka noonu comme ni ko imaam Ibn Isxaaq jëlee ci az-Zuhri na ko imaam Muusaa Muusaa ibn Uqba rahmatullah alayhi daal di jëlee moom it ci imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi te xadiisu Muusaa ibn Uqba boobu imaam Muusaa ibn Uqba te mu jaar ci imaam az-Zuhri boo demee ci imaam al-Bayhaqi indi na ko ci Dalaa'ilun Nubuwwa rahmatullahi ala aljamii imam ibn Kasiir ci albidaaya wa nihaaya ba léegi mu ne naka noonu rawaa Shu'aybun an Zuhri naka noonu la ko comme ni imam ibn Isxaaq imam Muusaa ibn Uqba jëlee ci az-Zuhri naka noonu noonu la ko Shu'ayb daal di solo jële ko ci az-Zuhri rahmatullahi ala aljamii an Urwa ñu jële ko ci Urwa nahwan min haada lu mel nii kon kon loolu mooy taxriiju suñu xadiis bi kon ñu gis ni imaam al-Haythami nee na imaam at yi soloo na ko ci sanad boo xam ne bu muttasil la boo xam ne bu xasan la bu baax la gis nañ riwaaye imaam ibn Isaaq biñ gisoon bu Muusaa ibn Uqba bi imaam al-Bayhaqi daal di tudd ci ad-Dalaa'il moom euh, dafa nekk loo xamante ne nii yu mursal la nga gis ne dañuy daldi dëgëral li nga xamante ne mooy loolu kon sariya bi gis nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam toogul rek ne man Jibril dina ma wax yépp suñ ma borom dina ma ko xamal déedéet dafa def al axdu bil asbaab comme ni ñu ko waxe woon muy tawakkulu wàkkeerlu ci yàlla kenn ginu koo wàkkeerlu ci yàlla mais toogul woon rek bàyyee boppam naan waa ay way rafet njortu ci ñëpp déedéet Quraysh mu yónni ñoo xam ne dañuy dem ba jege leen ngir xool ci lan lañ ne lan lañ ñuy waajal waaye tamit nga gis ne sariya bi gaay seen bakkan lañ jaay de wallaahi dem di xeex dem ba buntu Quraysh naan dañ fay jëlee information loolu mooy am na action yoo xam ne fokk am ñoo xam ne ñooy taxaw ngir def ko même bu dee seen bakkan day nekk en danger ndax mënu la ñàkk ndax c'est vital pour la vie de toute la société musulmane loolu bu amee fokk ñu tànn ñenn moo tax yeneen ci maanaam saa saa xaw ma kan xaw ma kan yow moom nag ma defal li ma wax. nang ma defal li ma wax. kon nga gis ne yooyu tamit fokk muy am léeg-léeg ñuy tànn ay nit te bu kenn lu tax ñu may tànn bàyyi ñi ci des no non non non man du dem fenn non. moo tax ay soldat bu ñu waree dem fenn ci yoon ci l'islam mooy il faut ñu tànn mënuñu jël soldat yi ne leen dem leen foo xam ne cinquante soldats lañ fa soxla fokk ñu tànn même bu dee seen bakkat day nekk ci xottu gerte léegi nag gis nga sariya bi sariya bi bokk na ci li nga xamante ni ni euh, bokk na ci li nga xam ne mooy taal nag xare bana sariya bii nii te loolu insha allah dinañu ko gis bu ñu àggee ci ghazwatu badrinil kubra ghazwatu badr bu mag bi ndax bu ndaw bi gisoon nañ ko te mooy ghazwatu euh, safwan bi suñu yonent bi alayhi salaam doon jàppi Kurz ibn Jaabirinil Fihri loolu moo doon ghazwatu badar bu njëkk bu ndaw bi mais badar bu mag bi ñépp xam daanaka moom ñépp moom lañ xam sariya boobu noonu moom